suratu Zaariyaat bi saaru ya di way dëkku mat yi dafa fayal makka la ci toolu juróom benn fukk aaya ta ci kaa leen di sunu góor raamaa ni kalaaji xeerat mi naa wunut jaam jaara yi kalaaji kaw ya di way jaqi tuub sarwaan ak jaqi wal Haamiraat yi gëñu na ya di way xanum ndox wiqram di muñ di way diis wal Jaariyaat yi ma faxaar ya di way daw ci géej yusran di mu ngi rabu xasimaati yëj na ma ci maraaka yi muy séddale amran mbirum wërsëg lu ma doon génn inna maa soo ma doon naka la def na tëkku rek ko fi dekki dafa def na ci dëgg la moom. waaye nag dina naka seen jëm yàlla la waa doon aji kabira moom kër ba sama yi gëj naa xamaan saa si xamu ci tey borom bi yoon inna kum naka yéen dafa xaw naa di nekk ñeen ci wax mu xale bi di aji wu kese ñi ne Muhammad waykat la ñi ne jabar la ñi ne bu xaab la yu fa ko def na soppi xam nga wëlis yonent bi moom bu ko toppatoo nga ko wëlis dëgg wëli itam jubbe xaaral jëm na alxalaat doon mala ko de nekk na ñooñu moom ñoom ñu xam rek ñu way nekk lañ ci réew saa wala ma na danañu laaj ay ci ana kañ moom bés ba ñoom du sama def na bugal leen xam ne ci safara de naa leen soxoo ma seen ibna takum bugal seen xaaral mi dem bugal da fi mooy xam ne bëggul nekkoon ngeen def tax ñu doon ci yàkkam ci de dinañ mu tax ma te way ragal yàlla di jënaat way nekk nañ ci tool waaye way nekk nañ ci gaale ah dina nit mu jëwee jàpp maa daaw nga jox leen ko wala sarab bu mu borom seet ci bi wax de na mu naka ñoom kaanu nekk nañu xam ne saa di gën jëkk nelaw yi mu ci àddina di way na de daaw nelaw lu bëri ci guddi de guddi de yàlla seen borom àll guddi waaw mooy barab ba nga xam ne fa la ñuy wéete soppeeku ci yàlla de boobu yàlla daal di ñoom it sax loolu dinañu bari de boobu amaa di gis seen xàqun dëgg xàqun xàqani saa yi di ñëwee aji laaj maa doon yëpp de boo fi lar de aji nekk la ci suuf aayaatuma ay xaram nekk na ne mën nañ ca xamee ci fa def keroog da ngeen a mu da ngeen a da mu rek a ñu jaamu ko de nit mu dinañu yore wala wala ñu boo fi alxem ak ci yow nit loo wuti ci kaw de sànn seetal ci sa bopp afala tubsiruun tere ngeen gis ko moo doo gis nit ba tey gisu nit de ba fi sama yaa ñu nekk rek yaa asamaan nga ko mu wërsëg de comment doxal naa la def na dara def asamaan ci la wërsëg bi bàyyi ko mooy taw bi ak lii leen di dëgg dëgg ëllëg ci yoon ak mbugal yëpp ci asamaan la ko yàlla denc de ba waral di sama yi jëñ na ma ci borom asamaan wala leer suuf inna hoo naka moom la def na dara leen ko laa ko naa ci dëgg la mu sa maanakum jam naka yéen tam te kono da ngeen wax dëgg suuf nañ ci Ibrahima solo ci kanu Ibrahima al mukarramin ñu ngi ñu dara ci malaaka ñaar la wala fukk wala ñaar da jibril la ca woon di taxaloo ba ñu xarafee alayhi si moom ba xaaral dañu wax ne ko salaamun ni nañ la nuyu xaaral wax moom Ibrahim ne salaamun nuyu wax ñu nekk rek yéen xaw mun aw ñu ngeen mun ko ñu ñu fakk de man de xaw ma leen faraaxatam jàng ilaa ali jëm ci jabaram fa jaaxatam dikk day lim ci yëkk sami yi wuri aji duub bu dee il yëkk duub wàcc ko de def ko ci seen kanam seen seen kanam la fa xaraboo tam day ñëw ko day jëm ci ñoom xaaral ala taakuluna lekk de ñu bañ a fa awjasa tam nëbb minum ci ñoom fi na fii ci bakkanam xiifatan ay ragal de mu daan ñaan ragal gan ko bañ a lekk ñoom rek nga daan di faragal wax ne fa laa taxaw pour ragal de wa basharu wa basharu ñu dëggal ko Alxuraan ñu ci dara alimin bu ñu bëri ci xam-xam ñu dëggal ko dana ci tam ci daara te ku bëri xam-xam lay doon fa aqbalat ci jublu imra imraatu jabaram Sarata ci saratin ci xaaju jabar ja yi waxu di ñëw de fa sakkat tam tas wajaa kanamam wa qaala tam wax ajoosun tabaram ga aqimin bu ay jerme boo xam ne dafa tombant mos na am doom xar léegi am na juróom-ñeent teew ak juróom-ñeent jëkkëram am téeméer ak ñaar fukk kooku fu muy jëlee doom xaaral ñu wax ne ko kasaari sa bitim na kasaari sa bitim na ka noonu la de xaaral la rabbu ki borom sa dina la naka moom woo moom ala ci moom de aji xale ci jëf teewam ala li mu aji xamal ci teewam de ala wa sada la sama moom daje saw yalla ñu la ko ñu daje ko mu yalla ñu la ba dañ ko tam lu la ci yalla ko la jam ko la ci dem parce que xam yalla ko ci doom ci moom xam yalla ko ci doom أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق الناس بالحق بالحق وآله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وكان عظيم itam wax sama xatbukum alayhim bi seen ayyuhal mursaluuna yéen ñi yónni ñi yonent Yàlla Ibrahima nag daal di wax ak gan ña luy seen bis maanaam lu ngeen di dox xaaral ñu wax ne innaa naka nun ursilnaa yónnee nanu ilaa qawmin jëm juge mujrimiina ñu di way weddi di ci yonent Yàlla lool ñi nga xam ne dañoo weddi ñoom lay jëm ko xaral leen de nursila nanu taw alayhim ñoom ñu jaar sama ay daj mi ci nii tudde ci ban buñ toog mu fekk safara su toog na tamit mu di suñ xamal waaw dugub tamit jam de ñu ngi amee ay doj yoo xam ne ña ko lakk ca safara ba noppi da doy wu ci nag xamal nañ ko dugub tam war a àll ak inda rabbika ba borom sa lil musrifina ñëw ba yàq def ba mu mbugal jagal nañ leen ko ngir na nga xam ne dañ doon yàq bu de di laal góor gi dugg ba axraj naa dañu génne man kaana te nekk na fi yaa jënd dëkk ya dëkk bi tuddoo minal mu'minina ci way gëm ña waaye ba yàlla bëgg yaa xaral ñee fële génne na ña gëm yàlla ba mu toll de doon defal firaa ca dëkk ya gannaaw alaku kéefar ya waaye tam man rek muy fekk rek alaku fen de yàlla alak na leen ba noppi xocc na fa jeexit yoo xam ne ba léegi ku faral bu xam ne dañ leen a alakoon de di la si na ñeena ñaa yaxaafu na danañu ragal ala saba bugal la li moom ri aji métti ba képp koo xam ne dana ragal yàlla su ko jaaree dana dolee waaru dana ca xalame rek fee de xam ne ku mooy yàlla itam dën nguur mooy alkarawe ci say malaaka yi jàll ci yoon yonent Yàlla Ibrahim jaara ji ñu tulloo ngóor na mel Ibrahim dañuy jamaala ji kéefar yi nga xam ne ñooy ñoo weddi lool dañuy taw ci ñoom ay doj yu tukkee ci ban yu mu ko tuddee doj tuddee ko ban moo la xamal ne doj doj aada yi nga xam rek la waaye nag dañ ko lakk ci safara ba nga xam ne dafa am rek safara ñu di ko tawal mbooloo nga xam ne ay yàqkat la ñu de waaye nag yàlla fekk na ci ñu gëmoon yàlla waaye it te foofu mooy ñu néew ci jullit loolu moo la ne képp koo xam ne moomin la muslim la de lu safaan ba nag ndax laa yoon démb noonu nañu aman naa mu ne xoolu aslam naa moomin boo moomin la muslim la waaye dina nekk muslim te du nekk mu'min de wa fi ñu nekk na ci ci say Musa kaw teef rek nga xam ni ci ci say ñi tulloo nekk Ibra xalam ñu ñaan képp koo xam ne gëm na yàlla ci fetti Musa itam nekk na ci xalam ñu ñaan koo na de arsalnaahu ba ñu la ne koy ci Firawna ba yàlla yónnee yonent yàlla mu nga am jëm ci Firawna muy boruma sultaan jur lay mu génn gaa ji weer jox ko lay weer mooy xetam war ba tawallaa dem dëdd warit dem biruk nii ndax xarem ba Firawna wetti di mu ki wetti wetti loo xarem ba ñëpp ñu dëdd de rukun dinañ ko biree xare ndax rukun euh, xare ci ñu ngi mel ni pomme de terre wax naa la dama wax ñaan Musa ah yow ni Musa mi ab jabar la aw maj noonu mu di dund di mel de ne Musa mi ab jabar la wala ku jinne jàpp rek yaar yëpp sànni na ko comme que laajee luy yàlla mu ne ko seen borom borom ñu jëkkoon mu ne ko wax ma luy yàlla laa wax mu ne ko borom seen koo xaratu mu ne jinne ko jàpp tom tom li dëppoo na laaj bi rek ba mu dikkee kaafeem ga mu ne njawar la waaw maa ngi doon jàpp ko ci noor gërëm yéen wala ba maa am doon sànni leen liggéeyam bi jotee xëy yàlla daal leen jàpp ñoom ñëpp labal leen ci faaru xantoor woo te moom mu ngi mun aji yàlla la mu rek daf ko dikkee du ko yeggale. nga wàllum yéefar yëpp daje nañ ci sànni yéen a ngi fi ak njinne kale gën moom ba ci yonent yàlla Muhammad su jinne wax nañ ko ne jinne ko jàpp dana wax ci léegi ndax dañ koo dénkante am déet lu tax nit naka ma ko bidale woon mi ngi ci xel mi yaa ci xel rek boo xamee ne xel nga jëm muy nit ko mat suñu rek yee am xelam rek mu daal di nekk ku jinne jàppale xel mi nag xelam nit danañ ko fëkk ci yaari yoon danañ ko xëpp ci lëndëm mooy ku jinne jàpp wala ak njabar wala leneen lu lu fëkk am xelam rek te leer bu jóge ci yàlla loolu ak njinne la kooku kooku dof la bu sotti danañ ko xëpp itam ci leer bu bàyyi ko jëpp yàlla wa soo xamee ne fëkk nañ xelma rek fay dal di jinne jàpp rek ñi nga xam nag ne xamee wuñu yi bëgg xel xam ñoom bëgg goo xam ne lëndëm la ak bëgg goo xam ne leer la buñ gisee koo xam ne bëgg nañu xelam rek ñu daal dina ginee ko jàpp def yeneen bii nag boole feem ngi jaar ñoom ci yoonu tànn allah yajtabi ilayhi man yashaa'u wa yahdi ilayhi yoonu tànn mooy yoonu jëfbu dañuy ñoom ñëpp dañ leen a jëfbu Muusaa daf doon dem di ku safara rek la ñuy jëf ñoom ñëpp dañ ñu jëf bu ko wee yowoon ca saaru la naa mun a ah, xasaara bi te yàlla ne moom akaanam yaa mu sikkina nga xam ne booba wax loolu bi juba de nag ba nga xamee ne ñoom ñëpp dañ leen a jëfu waaye ca saasa dañ leen tarbiya ba ñuy dellu mataar ndax ñu mën a dem jubal mbindeef yi de naka noona jaamu yàlla yi yàlla tànn dana ci jëf ñam topp sama jaam dañ di ma jegeñ lu ba ma topp ko ma ko na toppee nag rimoon di njël benn daa budda leer yàlla dana ko fëkk ba xelam mu soppeeku nam ci xewoon do do nam ci xewoon de ay soppandikoom mu soppeeku su ko defee ñi koy seet ñu ko gisee dañuy wax ne kii jinne ko jàpp de waaye nag bu jeex xasoo mat du yàgg ci loolu de yàlla daf koy daal di delloo ziar mu wuri dellu ci jiw yi ànd ak leer ak yàlla di jox fii ku nekk a xam de fii yàlla a xam fii mbindeef yi a xam di lee wër na ko itam mbindeef yi nekk ñu fi def kooku mooy boole jëf ko ak suloo kooku mooy mooy ku mat de waaye sàmmi jinne di sàmmi ak jinne ñun suñu wax rek da dañ koy ci ñoom rek fekk nag ñooy feeñal ci yoo xam ne xam ne fëkk nañ seen xel ca war a waxtu waaye nag jinne jàpp leen ndax la fëkk du lëndëm la fëkk xale leer bu bàyyi jëf ci feer yàlla la woowu waa mu ne wa fi ah dina aji nekk la ci alak ak ah kaaw gi gi yàlla alak ña dañoo ca xalam de di arbamaa ba nu tooyee alayhim ci ñoom arriixa ngelaw la alaaxima la yaa ji gërmel ba yàlla boyalee ci ñoom ngelaw loo xam ne du gërmel la du du wenn niw du taw du du ñax du du togg garab mooy dabboor maa tasaru desot ci mu min shay'in lépp ci bakkan ak alal ak lu mu romb alay ci moom illaa ja'alahu mu jël na mu ko karam yu mu naka yax yu mu na ko def ngelaw xam ne aqib la par par la du romb lépp dem bakkanam luy dund la ndem leneen lu may dana ko alak ba mel ni yax yu bañ a di ko def yàlla dina ci alxuraan juróom yetti ngelaw yeneen ci ngelaw yi diw la ñuy amee yeneen ci ngelaw yi bugal la ñuy àndal ngelaw lu ci tudd nga xam ne diw lay àndal dañ koy jamoo ngelaw lu mu ci tudd sax ne mbugal lay àndal dañ koo mufradal soo gisee ngelawal mufrad ca alxuraan rek mbugal la àndal tudd na murtala tudd na zaria tudd na mubashira tudd na lawaqia jasaaru hijri yooyu yëpp ay ngelaw la te dañ leen a jam ndax ngelawal jàmm dafay tasaaroo xoyof lépp moo tax mu mel ni ngelaw yu bari la na ngelaw farfar tudd na xaqim bile tudd na jasaaru Israel waaw xaasif ak xaasif ñoom ñëpp mu far lañ daw lu ci nekk buggal yaari ngelaw yi ci la jagoo yaari ngelaw yi ci géej ak ngelaw lañ ci géej la jagoo ñooy suufal gaali ñu ñaadal ba ba Aqim nag yooyu ñoo jagoo ci jéeri de loolu moo tax ngelaw lu ñëw yi ngelawan mbugal ngelawan mbugal itam daf koy mu faral ndax dafay booloo def jenn doole yoo xam ne du du lenn la moo tax ñu di ko mu faral de alquran lépp baaxe bu léeru boo ci gis mbugal la àndal lu mooy biri yin fayi bati ñi ca yoonu fayi bati dañ ko naatal moo ko gën a jara def <coughs> mbugal boobu nekkoon rek jëlee bu teye taxaw ñoom ñëpp ñu rafetlu soxla ci meew waaye dafay xamante ne ñoom naan waaye de lépp boo xamee mois ay kenn du rooti de mu naan mboolem seen yëpp boo déggee moom mu ne leen jëlee ma yàlla la nag lu yàgg yàgg du leen ko xos daa ko mooy waa ci lu ñaaw ñoom day laal rek yàlla la ñoom ñu daal di ko xos ko. comme comme comme parce que doo yàqu woo ba nag dafa soxla yu bëgg a loolu sëriñ bi ñëw ne waaye yow jërëjëf ñu naan am na suñu bëgg lay dara ñu si bëgg a nu loolu xam nañ ko ba ku ne jël na wàllam ku ne leen lu mu wax dina xam na ñetti yoon de ñu ngi dee dina am na ñetti yoon dina ñetti sama lekk dëgg yàlla ah ñu ne loolu mën naa am de waaye daal ba ñetti fan yu jeexee gis nañ ni ñu mën a gis de waaw xaw ma ñu ngi doon am rab yi ñu ngi doon borom kër waaw xaw ma te jàpp leen saa xamu xaaju ci biir jëlee biir la xaaju leen gannaaw ñetti fan ñoom ñëpp ñu dee. waaw te ñoom ñëpp ñoo leen dañuy gannaaw ñu dee. te biir bu fekkee ne dañuy gannaaw lay wax ñoom la. mos a saa ma ak lu ñu mën te ànd ak buur kenn mënta buur fa nga nekk. au moins daal mu nekk ñu mënta si leen di koy dimbalante ne te xaw ci àddina bu ko ñu di ko wàcc ci yow day bokk jóg ñu dimbalante. loolu la xaw ma bële kenn dimbalewul kenn de. ñaari yoon lañ ci am ñu jëf ñu nag dañuy doyal xam-xam ba jëm ci yàlla te loxo la yàlla xam la ñu mujj ñi nag ñoom dañ koo taawe loxo rek yàlla ñu jiyee ko kattan waaye kon ay jiw dana dana lënd de ndax waaye loxo yu bare bare a a loxo xaw ma ñaari loxo xaw ma waaye daal moo tabax asamaan suñu dem ci biir wala wala maa laal nañu ko kare ñu ne kaman waade la mu bidun ci ci ci waade la man ñu wax ak yéen nag aji waade ci bàyyi ko ci yàlla jëm ci wala ko yàlla bu maa laa ànd ak yàlla ilaa yàlla xarajineen bu leen fàkk yàlla bokkaale ñu naka maam parce que ñun ay waat la am ñu ngi ci ci waat ñoom ci sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di waat daw leen jëf yàlla topp ko bañ koo moy daw leen jëf yàlla mooy wéetal ko bañ koo fàttal bokkaale loolu laa leen di waatee tasaari sa naka noona maa saa mas la dikkal jàngale yóbbu yaay moom ak yéen a doog a andi waaw xeetam na waaw xaw ma ko def dafay mu bële ñëw de moo tax yàlla xamal ko ne moom Sakir waa teel a ngaa xoolaa waaw naka waa kon xaw ma ko jëriñ ak moom ñu ñëw jëriñ rek ñu ko ne dëkk leen mu def na dañuy def ñu ko daala ñu ne ko waax leen de ak alxuraan waax dana jëriñ yëpp bu gëm yàlla de keneen na ne ko fa Sakir ñu ne ko ak Sikra. weer waale weer waale gaa jël ñu soo waale junne téeméer nangu bëjë wala soo waale téeméer fukk nangu ko boo waale fukk kenn nangu bëjë booy waale rek waale dana gëm na xam ne tey ñoo gëm yàlla rek kuma xalaat binduma ak junne junne yi wala saa yu ñu gaa ngi moo fi ñu dëkk yàlla du bind ci xel la laam gi laa laama xayruura la laama xaayir la benn laam nga war ca Firawna moo tax doo al Firawna yàqoo la mu matoon waa kala bi nga xam ne yàlla du bindee jaamu yeneen mooy ñu digal leen jaamu yàlla ñu ne ni daf leen a bindoon ñu digal leen jaamu jaamu yàlla waaye wax yàlla ak yàlla doomu yàlla naka jënd bindee kon nag laa di ab loolu dara nit la ma digalee ñu jaamu ma wala idaa yaram doon dara nit moom xam na def yàlla bindu bindu bindu bindu ci dara su ma ñu jaamu ko te jaamu ko mooy ñu xam ko def buur yàlla buur la buur yaa dina yi seen i nit dañ leen di sëddale ñetti xaaj benn xaaj boo xam ne dañ leen di topp ci soxla yi ñuy liggéey nit ki ñu bokkul ñaa nga fay ñaa nga yaxamti ñaa nga defi te